kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi woon ci xadiisu seydina abu abdillah jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy xadiis bi nga xam ne moom lañ tolloon ci garab gi ñu nekk ci tool bi muy garab wala chapitre wala bunt bi wax ci ngëneelu xiif ba ni mu jeexe mu nekkoon xadis juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñett muy cinq tàmbali woon nañ ko walillahil hamdu wal minna ñu waroon a continuer nag fi nga xam ne moom lañu ñu yewoon xadis bi ci résumé tuuti liñ jotoon a gis mooy Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu wa arda nee na yonent bi da alayhi salaatu wassalaam moo leen yebaloon ci boo xam ne lañ demoon benn sariya boo xamante ne mooy moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam du dem waaye day yebal lenn ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ka xam ne nag moom la defoon mu jiite leen moo doon seydina Abu Ubayda Aamir ibn al radiyallahu taala anhu wa ardaah lan lañ doon defi ngir ñu dem daal di dabi li nga xamante ne mooy benn njëgg moo xamante ne nii Quraysh muy kuffaaru Makka yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo ko yoroon mu daldi leen fay yebal moom alayhi salaatu wassalaam Seydina Jaabir radiyallahu ne ba ñu demee nag ah dund gu metti nag lañ fa doon dund ndax suñu provision jeexoon na xam nga hadis bi am na sax ci yenn riwaay yoo xam ne tudduñu ko woon Seydina ku mel ni Sa'd ibn kii eh, doomu Sa'd ibn Ubaada bi benn doomu Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu bokkoon ci ki nga xamante ñi nga xam ne ñoo doon kilifaay Ansaar yi moom ci boppam muy Qays voilà Qays ibn Sa'd ibn Ubaada bokkoon na ci armée bi am na it beneen boo xamante ne day wane ne Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi woon ci armée bi waaye ki yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon mu jiite leen moo doon Seydina Abu Ubayda mi Aamir ibn al-Jarraah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah nga xam ne mayu mbirum màgg na moom mii keroog bi nga xamante ne moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi dem ila rafiqil a'la ba waa dem daal di génn àddina keroog bi nga xamante ne nii ci lañu woo am aji woote daal di woo Seydina Umar ak muhaajiruuna yi fekk ñu ngi doon waajal mbiru yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi daal koy woo na koy yéen a ngi foofu nekk waaye waa lamsaare ñu ngay daje te bu ngeen gaawul dem ci ñoom mën naa jur fitna kooku ba mu njëkkee woote Seydina Omar jéeg fekk ca gannaaw la ca miir ginnaaw miir ba la ne di wax Seydina Omar ne ko eh yow ñun ab bàyyi ñu ñun ñu ngi ci lu ñu doy am na lu ñu doy lu ñu préoccupé mu ne leen waaw wax leen loolu waaye de waa Ansaar wax leen li ma wax léegi ah ñu ngay dajaloo de te bu ngeen demul gis leen ah ragal naa fitna daal di xew ci xeetu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ci la Seydina Omar ibnu al-Xattaab radiyallahu anhu daal di saydna saydna Abu Bakar jóg ñu ànd ak saydna Amir muy Abu Ubayda bi Amir ibn al-Jarrah bañ demee ci gàttal moom nii la saydna Umar ba saydna Abu Bakar bi mu waxee waa Ansaar li nga xam ne moom lañ jàppoon jàpp nañu al daal ba aji wax jëne minna amir wa minkum amir li ñuy def daal mooy mbir mi day nekk un pouvoir bicéphale mooy waa Ansaar am ku leen waa muhaajiruuna yéen ñi fi ñëwit yéen ñu am ku leen jiite Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu daal di leen convaincre alhamdulillah léegi nag ba mu leen convaincre ba pare bañ jàpp bañ reconnaître ah, mbir mi moom wax dëgg manula génn ci waa Quraysh ñii nga xamante ne ñoo njëkk gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo njëkk ci l'islam léegi nag boobu ba mu xewee Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu loxoy Seydina Amir ibn al-Jarrah bu nekk jàpp kii loxo ndeyjooram ak loxo càmmoñam ku nekk mu jàpp sa benn loxo yëkkati ne waaw lamsaar ne ñaar ñii man gërëm naa képp ku ngeen tànn ngir mu nekk xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngeen tànn ko Seydina Omar ne ñoo bañ laa wax waaw <laughs> ñun dinañu jiiti Abubakar yow dinañu jiite foo xam ne yaa fa nekk <laughs> yow li nga nekk ci suñu biir ñu lay jiite waaw kon xam nga koo xamante ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nee na gërëmoon na mu nekk xalifa yonent ma alayhi salaam kooku na ku ndaw te mooy Abu Ubayda mi Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu biñ demee te xariya bii nag kon euh, yeneen riwaay yi loolu waxuñu ko woon que ne Seydina Umar mu ngi ci woon Qays ibn euh, Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma ndax Qays baayam mooy sa mooy ci sangulan saari mais moom ñoom ñaar ay saxaaba lañ woon Qays ak baayam di Sa'd ibn Ubaada radiyallahu taala anil jamii min bani Saa'ida léegi moom dafa lojoon ay gëléem waaw loj ñetti gëléem ñu naan diin mu lojati ñetti gëléem après Seydina Umar radiyallahu anhu ne ne kii euh, Seydina Abdallah ibn kii Abu Ubayda mi ne ko ah kii lii muy def est-ce que kiiwul xalaatal ko daal ne ko est-ce que kii duñ ko doo ko wax mu bàyyi muy def parce que Euh, <laughs> ñenn ñi ne non c'est que loolu euh, li tax Seydina Omar radiyallahu anhu euh, ne woon Seydina Abu Ubayda mais kii est-ce def baax na di loj ay jëleen nii mooy dañ doon bañ seen waruwaay yi daal di wàññeeku ndax moo doon seen monture moom lañ doon moom lañ doon war muy jëleen yi am ñu ne mukk du loolu parce que am na riwaay yoo xam ne dafa leeral ke ne non c'est kii Qays ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhu moom dafa dafa dafa jënd mbir mi mooy gëléem yi da ko doon jënd ci benn kaw kaw boo xamante ne nii ci waa na la bokk arabiyin Juhani koo xam ne ci waa banu ci waa na nekkoon bi waaso wu mag ci waaso yu arab yi yoo xamante ne soriwu ñoon foofu ki moom la daj moom la gis léegi nag di jënd mais sauf que moom jënd ko nii da koo leb voilà da koo leb ne ko buñ demee eh, Medina dinaa la bu buñ jógee fii ba dem Medina dinaa la eh, jox nàngam ci ay tàndarma léegi nag ko defee defaat ko. Euh, ñuy ragal moom mu engagé loo xam ne après du ko mën a fay voilà loolu moo tax Seydina Sa'd ibn kii euh, Abu Ubayda Seydina Omar xelal ko lool ne ko kii tee moo bàyyi def mooy dina fi ngaar bànjoo loo xam ne moom après te mu am problème ay dette ay bor yoo xamante ne nii dina ko bëgg a fay du ko man mu ne ko woon xel voilà loolu lépp xew na sax <laughs> waaw <laughs> après waxoon nañ la daane woon nañ seeni yóbbal kon jotoon nañoo lekk ci ndawal gëléem boo xamante ne nii Seydina Sa'd Euh, kii Qays ibn Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma moom moo ko doon <laughs> moo moo moo ko moo ko leboon ci benn benn kaw kaw sauf que après dañ ne ko non njiit bi dana ko arrêté waaw waaw léegi nag mu arrêté léegi bon ñu jàpp ci seen provision yi indi woon seen yóbbal yi mu jeex. mu des bi yonent bay saa saam waxoon nañ la am na am na riwaay yoo xam ne da doon sëq xawoon na bari da doon sëq di joxe mais ba mu demee mu ba ba gis ne mu ngi tuuti boobu nag muy jël par benn tàndarma benn tàndarma di leen ko jox kon foofu lañ tolloon. nee na <laughs> léegi sëy naa jaabir moom waxoon na li ñu doon def benn tàndarma bi ba ci riwaaya bii ñu nekk muy bi imaam an-Nawawi indi fii rahimahullah muy riwaaya sëy naa abu. abul abul Husayn <laughs> voilà Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala voilà moom foofu noonu leeral na ne <laughs> ne fii nii par exemple Abu Zubayr moo ne fa qultu ma wax ci riwaaya Wahb ibn Kaysan mu ne foofu ci Imaamul Buxaari ma wax waxoon nañ liñ koy dajaleel lu ngeen doon doye benn tàndam ma la la leen doon jariñ ñu ne dañ ko doon macc comme ni nga xam ne sabi Eh, noonu lay macc weenu yàlla yaayam ginnaaw gi ñu daal di naan ci ndox loolu doon ñu doy eh, suñu yow mën bés bi ba guddi léegi nag da ko rek bokk na ci liñ doon lekk ndax ñàkk mooy doon dóor seen yat yi ci eh, garab yi feuilles xobu garab yi wadd yi nga xam ne loolu ndax dëgg yàlla kilim yi nañ ko doon jox mais ñoom ñu ci wis ndox di ko lekk léegi nag <laughs> nee nag ginnaaw gi woon talak na ala ala saaxilil baxri ñu dem ca tafes ga waaw waaw loolu taxawoon nañ ci lu tax ñu dem foofu te ayru Quraysh ñoom parce que dañ doon teggi bañ ah, problème ci seen kii yi menace yi leen doon menacé moo tax ñu doon ñu doon dem ba tafes ñi dem ba tafes léegi nag foofu lañ ñemoon mu ne woon kon fantalaqna ah ala saaxilil bahr foofu lañ ñemoon ñu dem ca saaxilil bahr léegi nag ñu ngi continuer mu ne fa rufi'a lanaa ala saahili al ka hay'ati al-kasiib ad-daxma waaw na bi ñu ñëwee ci tefes bi laata ñuy agsi bi ñuy seen ndox mi gi taxawoon nañ ci ah. ñu seen géej gi nee na ñu seen lu sori fa rufi'a lanaa am loo xam ne dañu koo gis mu yëkkati ko mooy lu apparaître ñu koy seen nële te côté ca tefes laata ñuy agsi dëgg-dëgg fi ndox mi nekk ci tefes bi. ñun daal ñu ngi gis benn mu ngi mel ni ka hayatil kis ala sa'ilil bahri am lu fa yëkkatiku loo xam ne ka hayatil kasib ad-dakhma bi ñu ko mu ngi mel ni benn dune xam nga dune <laughs> mooy dune mooy euh, benn jalu suuf mooy pas pas pas jalu suuf yi yi foowe non àggul ci montagne waaye rëy na comme voilà xam nga fan lan lay lay niru mooy boo gisee gaa yi nga xam ne dañuy sëkk suuf <laughs> fay boo amee sa benn terrain boo xam ne da nga koy liggéeylu nga dal di wax njaay la camionneur <laughs> ah bi nga xam ne mooy chargé mu daal di lay duyal camion bi ak suuf suufu géej wala suufu leneen <laughs> ah wala garawaay bi mu ñëw def ko seize tonnes yooyu foog naa seize tonnes am na huit tonnes ak seize tonnes bu ma juumul seize tonnes nga jël bu seize tonnes wala bu ko ëpp wala trente deux tonnes bu dee am na camion bi la wàcce ko sa buntu kër wala fëy ji gis nga ni muy ñëpp njëkkati koo moom nekk ngàndum kii nag nga xam ne léeg-léeg gone yi dañ ciy fo <laughs> mu kawe lool daanaka sax yenn miiru kër yi moo leen di féete kaw tellement dafa rëy mu ne nag lu mel loolu lañ gis ñun daal fëgg nañ ñu mel ni ka hay'atil kasiili daxm mel ni suuf soosu dinu bu rëy boobu la waaw mooy jaww mel ni jaww suuf rëy comme biñ la wax léegi. mu ne léegi nag fa atay naahu ko doon seen fa atay naahu ñu continuer avancer avancer avancer ba ñëw ba ci tafes gi fa atay ñu dikkal ko fa idaa hiya daabatun tud'al anbar nii la ñu gis ndegete yoo benn dàbba la mooy benn animal la de hmm? ñun foogoon nañ ñëpp duñ la mais bi ñuy jege di jege di jege ñu ñëw fekk benn mooy un énorme animal <laughs> ngàndum ngàndum jën woo xam ne hmm? ngàndum jën mooy ban mu ne boo xamante ne moom lañu ñu xamee al-anbar lan mooy al-anbar al-anbar en fait mooy cachalot mooy le cachalot du baleine de baleine nag bii bokkuñu bokkuñu de waaw baleine xaw wolof yi mbaa këll lañ koy woole mais man bii xaw ma ko bii ci wolof walla euh, wala xa dama sama xel da koy demul waaye sama dictionnaire wala français bi waroon naa ko si xool ba xam kasalu amaana dinaa ko xool est def na ko ci waaw suñu mbokk mi mbokkul Diouféen bi waaw moom faana ba génne fi dictionnaire boo xam ne moom bu am am solo la ci ak ak ak wolof ak wolof ak français ñaari côté yëpp <laughs> kasalu moom du baleen bi tuddul tuddul baleen baleen beneen affaire la waaw bokkul ci famille des baleines kasalu daal euh, mais façon yu mel noonu la gis nga baleen ni muy toll mooy le kasalu nag waaw moom lañ gis mais du baleen mais mbokki baleen la ci côté riyaay wala moom nii sax ëpp baleen yi léegi nag mu ne kon fa ataynaahu fa idaa hiya dabbatun tud'a al qaala biñ ko gisee nag <laughs> qaala Abu Ubayda Abu Ubayda mooy ci tafes gi mooy dafa échoué ci tafes gi mais dundatul mooy kasaloo bi dafa génn ci géej gi xaw ko fi indi mooy mooy wërsëgu yàlla comme ni ko nent bare saam di waxe ci biir <laughs> borom bi daal moo leen xéewale loolu waaw mais mu ñu fekk ko mu faatu léegi nag biñ ko gisee Abu Ubayda mi leen jiite woon qaala Abu Ubayda suñu chef bi di Abu Ubayda radiyallahu anhu ne mayta mais lii de medd la waaw kon mooy dundatul ndax dundatul bu doon dund nañ gis mooy lappi lappi di yëngatoog lii mais dafa faatu waaw summa qaala bi mu nee ne lii medd la ginnaaw gi mu ne non laa déedéet bal nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alayhi wa fi sabilillah wa qad turirtum fakulu Seydina <laughs> Abu Ubayda radiyallahu anhu ne eh lii de médd la aa jowoon nañ ko de waaye médd de <laughs> waaye mu ne déedéet ah summa qaala ginnaaw mu ne leen déedéet laa bal nahnu ñun ñii rusulu ñun ndawul ay ndawu ndawu yàlla bi lañ yàlla bi moo ñu yónni teg ñu ci mission wa fi sabilillah te ci yoonu yàlla lañ nekk di xare lii bokk na ci liy wane ne waaye lii xare la mooy li ñu doon naan imaamul hafiz ibn hajar ñu naan day dem ngir protéger ji c'est possible que da doon dem ngir protéger ji njëggum Quraysh ni ci kàccoori Juhayna yi loolu moom waxoon naa la c'est invraisemblable loolu moom <laughs> lu jafee xalaat mu demee noonu la waaw ci yoonu yàlla te yoonu yàlla bu ñu ko jooyalee ci l'islam ak waxu alquran ak saxaaba yi yooyu ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba loolu xare lañ ci jublu kon lii mooy wane ne lii xare la woon mu ne leen ci xare lañ jëmoon waaw mu ne leen nag ah wa fi sabilillah te nag ci yoonu yàlla lañ nekk waaw waqad tururtum waaw ñetteelu mbir bu war a tax ñu man koo lekk <laughs> eh? Eh, bi ne eh, mooy lan waqad tururtum te yéen da ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a am nécessité ci nécessité ay nécessité ngeen da a nekk ci aajo bu pressant waaw ah. yéen da ngeen a nekk ci aajo yéen amuñu lu lekk boobu ba léegi li ñuy lekk benn tàndam benn tàndam loolu yéen a ngi ci ittiraar waaw xaalatul ittiraar muy jamono ji nga xamante ne jamonoy nécessité goo xamante ne day tax nag sharia la nga xam ne dañ ko doon xaraamal da koy da koy da koy da koy permettre nit ki ba keramu ci génn waaye bi qadariha ak li nga xamante ne mooy dañ koy caler mu bañ a nekk rek loo xam dañ lay bàyyi nga irsaal ci mbir yi rek di wëy rek di def ah déedéet kon ñetti mbir ngi yu mu tudd yu tax ne kon fa kulu lekk leen mooy bi mu gisee ne may tam yëdd la xam na ci alquran alquran ak yonent bi saa saam jàngal na leen ne dañoo xaraamal médd hurrimat alaykumul mayta jàng nañ ko <laughs> waaw ñi ñooy boroom xam-xamul islam bi ñooy sangi boroom xam-xam yi <laughs> waaw eh, lii médd la de te xam nañ kon mooy loolu di ko fa muy fàttaliku li alquran tere médd xaraamal médd waaye mu ne waaye noonu laa bal na xam ne ñun ndaw yonent bi saa saam mais loolu rek doyul waaye surtout wa fi sabilillah ñu nekk ci yoonu yàlla waaye mu surtout wa qad turirtum ngeen nekk ñoo xamante ne da ngeen aajowoo kon nag fakkulu lekk leen mu jox leen ci ndigal xaala Seydina Jaabir nee na mooy ñu commencé lekk kenn neewula ah, non non man moom duma lekk ah loolu dinañ ci ñëw ci njàngat yi waaw li tax ñun suñu affaire yi du dox wal iyaazu billah wal iyaazu billah xamatuñu njiit waaw xamatuñu njiit waaw man nañu fale nag waaye la mu laaj ci déggal ko même bu dee ne damaa jàppoon le contraire te nekkul li may def loo bu lu xaram loolu ma topp ko ci du ma ko def wal iyaazu billah ku nekk ci ñun jàpp ne moo am ci yoon parce que moo nekk ci yoon parce que moom daal euh, sa la personnalité wala daal elle a pris une et c'est c'est c'est c'est plus c'est iné c'est c'est c'est inéluctable nangam ak déedéet mooy nit boo amee njiit da ngay xam ne am naa njiit pourquoi mu ne fi njiit dañ ko may teg rek ngir muy def man li ma neex ak li ma xalaat personnellement ci yow sax li nga bëgg bii keneen bëgg bokkul ak keneen ngeen nekk ay millions wala ay milliers wala ay centaines ngeen jiital kenn wala ay soixantaine te lu mu leen wax yooyu ngeen bañ non ma Abu Ubayda bi waxee lii fa kulu ñoom tamit même affaire bi lañ xam. que ne lii tamit ci xam-xam la ko teg li teg moom mooy joxe na argumentation yi loolu dafa baax ci njiit bi tamit bu ñëw rek di def ay falaa falaa noonu loolu dinañ ci taxaw pour man <laughs> insha allah ci njàngat yi amaana bu ñu ko fàttewul voilà léegi kon mu neen fa kuru lekk leen qaala Seydina Jaabir ne fa aqamna alayhi shahra wa mu ne gis nga fa aqamna alayhi shahran gis nga jën nekk nañ foofee laa wax weer weer passé nañ ko waaw waaw di ci lekk mooy moom la ñuy lekk waaw <laughs> waaw moom la ñuy lekk wow un mois bu mat waaw hatta wa nahnu te ñaata la ñoon salaasu mi'a trois cents la ñoon nga ñi kon du ñu ñu tuuti de trois cents personnes lañ Allahu akbar ñu nekk fa waaye ci lañu lekk fa aqamna alayhi shahran wa nahnu thalathu mi'atin hatta saminna ba ni nga xam ne nag ci la ñuy commencé nag suñu yaram yi nag ñu gis ni ñu ngi euh, lan na ko su su non euh, suqaleku non pas suqaleku côté koom-koom la am na beneen baat bu xaw a loolu mais xaw ma lu tax mu daw <laughs> waaw commencé comme buñ naan fas wi daa daa daa daa euh, daa loofoon ndax xiif mu commencé nag ñu koy toppatoo di ko jox lekk ba mu commencé nag di xuggale kooka du xuggale ko du xuggale ko de doo beneen la waaw mooy commencé daal nga gis ne mu ngi jëlaat forme waaw di di di di di suuraat waaw nga gis euh, pax pax pax kàmb yi nekkoon ak pax yi newoon ci côté lex bi ndax xiif ndax ñàkk lekk commencé lex bi di commencé di jóg di maase. waaw yaram mi nga xam ne xawoon naa lax ak loolu nga commencé gis ne ah ndax kat léegi mu ngi dund waaw comme ni ngay gisee loolu loolu day entretenir yaram loolu la naan xatta samin naa bañ commencé nag amaat nag suñu yaram yañ jotoon a am mooy ci lu normal waaw ñu am ñu engrais wu bu baax <laughs> waaw <laughs> jël ay graisse ndax lekk gu baax gi nga xam ne ci lañ ne woon ci jën wii waaye weer xaala <laughs> nee na sëy naa Jaabir wala qad ra'aytuna nagtarif eh attention parce que Imam nawawi eh, maa ngi doon fàtte yi muy wax est-ce que waaw al voilà loolu mooy yim doon wax ci suuf xam nga bii passé wa alxabat lañ ñamoon mu ne walxabatu waraqu shajarin ma'ruf ta'kuluhu al-ibil léegi wal kasib mooy bi mu ne dañoo gis bañ ñëw foofu ñu gis fa idha hiya dabba ñu fekk fa fa rufi'a lana ala sahil al-bahri ka hay'ati al-kasib ad-dakhma voilà al-kasib boobu al-imam an-nawawi rahimahullah mu ne wal kasib at-tallu min ar-raml ak tallu min ar-raml mooy liñ la wax sànq jalu suuf soo xam ne dafa jalu rëy ngand comme liñ la wax ji euh, camion benn bi nga xam ne moo wàcc suuf si voilà kon loolu dañu ko naroon a fàtte walillahi alhamdu wal minna sayyidina Jaabir radiyallahu anhu di continuer mu ne euh, qaala mu ne wa laqad ra'aytunaa naghtarifu min waqdi 'aynihi bil qilaal ad-duhna mu ne moom sayyidina Jaabir ibn Abdillah waaw mu ne radiyallahu taala anhu mu ne wala qad ra'aytunaa gis nañ suñu bopp boobale mu lay muy fàttale ko xew-xew ba di ko nettali taalibi mi ndax tarifu min waqdi ayni gis nga ci mooy euh, bët bi fi mooy bëtu bëtu kii bi bëtu kachaloo bi <laughs> bëtu jën wu rëy wii mu gis mu ne ci bët bi gisoon nañ suñu bopp ñu ci kii jël Euh, min waq bi waq bu mooy mooy mooy mooy mooy orifice bi mooy mooy ab bët gis nga euh, biir li mu ne mooy bët xam nga bët dafa am lu ko wër li ko wër noonu mooy pax moomu loolu lay wax voilà loolu mooy waq ba <laughs> waaw loolu mu ne ci loolu bëtu bëtu kii bi ëy hmm? bi noonu dañ doon jël xal al xilaal voilà lañ doon jël xilaal imaamu Nawawi mu ne rahimahullahu taala mu ne wal waqbu voilà ama xilaal wal bu bi fathil waayu wa wa iskaanil qaafi waq waq ngay wax mu ne loolu muy al bu mu ne wa baadaha ba ginnaaw xaaf bi nag bi ñu sukul baala mu waxada boo xam ne benn mooy mooy tomb kii boo xam ne ci su benn tomb mooy baax mu ne wa hiya nuqratul ayni mooy gis nga paxu bët bi fa muy dugg bët bi fi nekk bëtu ku nekk seetal rek sa bos mooy gis nga loolu nga xam ne ci la bët bi ne ci biir orifice boobu lu loolu noonu mu ne ci loolu noonu lañ gis suñu bopp hein hein doon jël suñu xilaal yi mu ne wal xilaalu aljiraar xilaal mooy jiraar wax nañ la ko hein mooy yoo xamante ne nii euh, dañ ci genre lan laa koy waxe du du du du du euh, euh, c'est pas parce que li ma bëgg a wax du loolu mais mooy loo xam ne da koy mën a tibbe genre kudduluus mooy day niroog lu mel noonu mais mais pas loolu ah jamais voilà mooy mooy sama xel ci loolu la dem loo xam ne da koy mën a euh, euh, euh, xëcc benn affaire waaw da koy mën a xëcc benn affaire loo xam ne comme nan laa ko mën a wax waa ji nga xamante ne nii nan laa ko mën a wax comme waa ji nga xam ne day lekk xaal. am na cuillère à moulon nga xam ne ci ngay dugal ngir di xëcc li ngay kii ah wala ki nga xam ne day lekk glace pot glace yi pot glace yi laa wax bu ko bëggee tëbb am na benn genre kudd boo xam ne dafa day day ron ci kii bi nga kii ko ba pare xóot nga def ci boo gisee waa ji nga xam ne mooy wër ci mbedd yi di jaay glace rico glace wala yu mel noon dañuy yor yu mel noonu loolu loolu lay nirul voilà mais tour bi ci boppam bon kuddu kuddu façon daal benn kii la boo xamante ne nii moom daal la ñu utiliser ngir mën a tibb benn affaire voilà <laughs> benn tibb benn affaire euh, français nag français français da koy woowee nan la ko doon woowee parce euh, que mooy cruche cruche <laughs> cruche la. mais moom euh, mooy mooy façon yi ñu wax nii ah waaw c'est pas <laughs> mooy cruche <laughs> nga xam ne façon ndab la euh, day euh, léegi ek kii yi tamit dañ ko koy woowee jiraar xam nga jiraar mooy njaq walla mooy mais sauf que njaq bi bu ma ko waxee en fait li taxoon côté boobu xalaatuma woon loolu mooy côté njaq njaq boo ko kiiwee attention parce que njaq xam nga njaq ñu niñ ko xamee mooy danga koy teg ñu ciy sotti ndox defare ko ban ak euh, yooyu ba après bon mooy karaaf euh, karaaf lay ñëw voilà mooy xam nga njaq mooy mais day am fu ñuy téye nga xam ne dangay ngay mën a tibb booy tànk dara man koo dugal xëcc xaw ma yàgg naa saa yàgg ci biir c'est pour daal le souci de leeral <laughs> voilà loolu mooy jiraar jiraar façon euh, récipient la boo xam ne ñoom dañ ko doon utiliser di ci uti ndox waaye am na yu ndaw. yoo xamante ne nii nee la dañoo jëloon ci yooyu ci bët police su bëtu kii bi lañ doon jël dugal ko ci bu loo xam ne pour man tànk di ko xëcc waaw di ci xëcc lan lañ ci doon jël Seydina Jaabir radiyallahu anhu lan lañ ci doon jël mu ne gisoon nañ suñu bopp ñu doon jël loolee waaw di jël min waqt bi ay na waaw ah min waqbi aynayhi ci kii wu su ñaari bëtam yi mooy fi mu pax mi seen bëtam yi nekk bil xilaal yi mooy xilaal kon wax nañ mooy jiraar moom la imaamu Nawawi ne mooy jiraar voilà mooy mooy yaaru karaaf yooyu la eh, xam nga kuddu gi dafa dafa ndaw voilà mooy kuddu galaas yi dafa ndaw mais bu rëy la moo tax ma ne lu pa euh, pa ab mouche mais day tëju comme ñaq ñaq la gën a niru mooy karaaf la gën a niru voilà <laughs> nee na kiy dugal ci euh, kii fi bët yi nekk. ngir def la mu ne lan lañ ci doon xëcc nag tarif mooy ñuy ñuy tànk waaw di ci tànk ci biir ak duux na li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy diw ci waaw ndax xam nga bët bi eh, loolu graisse la quoi <laughs> hein mooy graisse graisse googu nga xam ne après ñoom non seulement dañ ciy mën a diw seen yaram yi te tamit day jariñ yeneen waaw ndax anbar xam nga anbar bi ci boppam mooy gis nga euh, parfum boobu ambre xam nga euh, am na nañu ne tamit day jóge ci biiram ci biiram lay jóge waaw ci biir ci ko bopp bi daal am na lu am solo loo xam ne dañ ko ciy jëlee tamit façon li nga xam ne mooy loolee façon parfum boobale léegi mu ne kon gisoon nañ suñu bopp ndax tarifu ñuy tànk min waq bi ay na yi ci xóotaayu bi bëtam yi fi mu nekk bil xilaali ak suñu genre karaaf yooyu moom lañ ko mën a waxee léegi quoi pour affaire bi simplifier ak duh na li nga xam ne mooy graisse bi waaw wa naqtatu minhu al fidar ba pare ñu ciy dagg ci jën woowale al lan mooy al fidar al imam an-Nawawi rahimahu llahu taala ne mu ne léegi euh, euh, wal fidaru bi kasri al faa'i al daa al qit'a mooy ay dok waaw mooy loo xam ne ay morceau voilà ay morceau dañoo ñëw ci non seulement doon nañ am ci graisse gi waaye dañ doon jël dagg ay morceau yoo xam ne yu baax comme ni ngay gis xoolal bu euh, léeg-léeg pour simplifier l'affaire boo xoolee japonais yi buñ jàppee benn baleine gis nga ni ñu koy dagge dagg yu baax def ko ay tranche ba pare di ko jaay te naan affaire bi <laughs> di mu bawoo c'est pour les études scientifiques rek gars yi dañ koy lekk parce que c'est euh, yàpp la boo xam ne prisé des japonais dañ koo bëgg lool waaw léegi nag noonu la ñuy jaar <laughs> gars yi di ko weer di di ko tere naan chasse de baleine ñoom ñoom ñu defal leen moratoire parce que nee nañ kii wu scientifique la mais gars ñu demee ci marché yi dañuy fekk gars yi di ko jaay te lu cher la noonu ñu koy daggaatee nee na ñun noonu lañ ne woon doon nag tatu minhul fidar mooy def ko ay dog ay daggaate ay morceaux kat sawri waaw <laughs> waaw def ko ay morceaux yoo xamante nii. ngan di kii yoo xamante ne comme boo jëlee euh, aw nag waaw ngan di dog yoo xamante ne nii dañ koo dagg waaw mel ni dog yoo xamante ne boo jëlee ci nag ni nga koy daggaatee